أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين wa ala man tabi'ahum bi ihsaanin ila yawmi ddiini amma an-nahwu al-maysûr inchaa allahu taala kon tey <clears throat> ñu ñëwaat ci cours bi nga xam ne mooy an-nahwu al-maysûr di cours grammaire bi jataay bii weesu bi fadlillaahi wa minnatihi ci ngëneelul yàlla ak njàppandalam gisoon nañu ad-damaa'iru yooyu gisoon nañ leen non adawaatul istifhaam adawaatul istifhaam yi gisoon nañ leen ba defoon tamrin bi nga xam ne moom lañ wara a corriger tey gisoon nañ tamit qawaa'idul imlaa yi moom lañ jeexale woon nga xam ne ñu ngi woon ci gisoon nañ alifu tanwiinil fathi ak alif waawil jam'i fi aaxiril fi'li tey nag comme ni ñu ko waxe woon bee paase insha allahu taala ñu war a gis al mudhakkaru wal muannas wala nga ne al mudhakkaru wal muannasu al muy huitième cours ci ni ñu toftalee boroom téere bi toftalee téereem bi ndax waxoon nañu qawaidul imla yi ñoom dañ fay nekk ngir mottali ngir tamit manoo jàng grammaire te doo jàng naka ngay bindee moo taxoon ni wo fiy def mais bu ñu toppee ci cours yi moo tax moom la def en rouge nga xam ne rouge bi foncé wul noonu cours boo toppee ci cours yi ñu moom ni mu ko numéroté ak damair moo nekkoon cours sept ñun nag gis na ñeneen ndax gis na adawaatul istifham yooyu yëpp mais ci téere bi cours huit mooy al mudhakkaru wal muannas kon al mooy lan mu ne al ismun yadullu ala ismun yadullu ala dhakarin wala nga ne almudhakkaru walla almudhakkar ismun yadullu ala dhakar mooy ne mu ne mooy tur boo xam ne day tegtal ki muy tegtal day tegtale ne kii góor la ismun tur la boo xam ne yadul ala mooy day tegtale ne dhakarin kii de góor la mu ne exemple rasulun rasulun loolu nga xam ne mooy ku yàlla yónni ndaw bu dee ci côté boobu mais rasul man na tekki tamit ku ma yó ku ko yónni rek comme bu ma nee mais man arsalta ila muhammad wala man arsalta ila njaga wala man arsalta ila xaalid wala man arsalta ila zaynab ana kan nga yónni ci zaynab comme gisoon nañu alaful istifham yi ak kii adaatul istifham yi naka lañuy ñuy poser loolu nag moom war naa nekk loo xam ne waratu la nekk lu tumuranke ci ñun kon bu ma nee man wax gisoon nañ ko ci adaatul istifham yi waxoon nañ moom ismu istifham la ci adaat yooyu la bokk asmaul istifham yi moom man ci la man moo doon waxoon nañ ismu mawsul la mooy <coughs> pronom relatif man mooy ana kan kan nga xam ne lil aaqili ngir ki nga xam ne day xalaat nit bu ma nee man arsalta ana kan nga yónni ilaa njaga ana kan nga yónni ci njaga ma ne rasuuli ibrahim sama ndaw de man lii boobu la boobu yaa bi fa nekk laa kii la nisba mooy day wane ne man maa ko moom identitaire mooy day identifier waa ji ni man maa ko yónni rasuul yi sama ndaw de wala sama émissaire de njaga mooy njaga wala ibrahim ibrahim mu ne kon exemple rasulun rasul mooy yonent ku ñu yónni rachidun tur la tamit mooy comme ni ngay dégg fii ci araab yi ñu naan rachid rachid kooku ko dégg xam ne kii tur la mu ngi jóge ci rachada nga xam ne ku gindeeku ku gindi rachada gindi na rachid koo xam ne dañ koo gindi ku gindeeku euh, rachid mooy ku ñu gindi léegi mu am ximaar ximaarun kooku it exemple la ci luy wane ne lii góor la turu góor la ximaarun mooy mbaam an kitaabun téere loolu mooy exemple yi mu joxe kon mu gis ne kon tur boo xam ne turu góor la mooy almuzakkar mën naa nekk nit mën naa nekk animal mën naa nekk chose tamit comme rek ni mu amee ci tubaab mooy ne buñ nee le masculin masculin mën na nekk ki ñu ne ki nekk masculin góor la ki nit la wala mu nekk animal comme le lion bu dee góor ñu ne Isa Yuusuf bu dee nag koo xamante ne nii euh, la comme ñu ne le lion l'éléphant mooy bu ñu nee éléphant wala lion loolu dañuy xam ne liy turu waxuñu lion lion lañ wax kon góor la masculin la waaye tamit naka noonu lay mën a nekk ci choses yi comme kitaabun téere bu dee ci français bu ma nee livre livre masculin la du féminin loolu mooy exemple yi ci muzakkar kon mu dugg ci bi ci des muy almuannasu walla almuannas ndax cours bi boo fàttale ko léegi nii wax nañ ko ci début bi mu ngi tudd almuzakkaru wal muannas wala almuzakkaru wal muannas al muannas taarifuhu mooy sa définition mu ne ismun yadullu ala unsa ismun tur boo xam ne yadullu ala day tegtale ci saa jigéen mooy ne loo xam ne tur boo xam ne bu ñu ko waxee rek nga xam ne kii jigéen la mu ne exemple tilmidatun mooy élève bu jigéen une élève zaynabu turu jigéen la zaynab naaqatun turu animal la mooy gëléem mooy gëléem shamsun mooy jant soleil français danaan le soleil arabe nag moom soleil jigéen la moo tax nga gis ci alxuraan suñu boroom subhaanahu wa naan ida shamsu kuwirat at boobu nekk ca ginnaaw kuwwi rat nga xam ne mooy wane ni lii jigéen la bu doon góor la danaan kuwwi rat lu wax kuwwi rat ndax taa boobu day wane ne kat lii jigéen la moo tax comme ni ñu gisa woon ci conjugaison yi nga xamante ne nii day am yoo xam ne day wane ne lii góor la muy taa bu nekk nga xam ne taa maftuuxa la comme ni nga xamante nii dinañ ko gis mooy topp juste après cours kii bi bu ñu ubbee page bi rek li ñu war a gis nga xam ne ci qawaidul imla yi la bokk dinañ gis at taa ul maftuuxatu wa taa ul marbuuta masoon nañ ko fi wax ne fii moom da ko indi na ko fii xaw a tuuti incha allah dinañ ci ñëw léegi kon mu ne al kon exemple tilmizatun mooy élève bu jigéen zaynabu mooy ku tudd zaynab jigéen la naaqatun mooy giléem mooy euh, nu mu tudd dromadaire kii nu mu tudd waaw mooy ñooñu rek dromadaire walla ki ci des euh, euh, maa ngi fàtte dromadaire daal ñoom la mooy gëléem rek shamsun mooy le soleil mooy un soleil mais ci arab shamsun turu moom mu annas bu jigéen la comme naarun naarun tamit ci arab moom jigéen la mu ne an naarul la tii comme moo tax alxuraan naan an naarul la tii te waxul an la zi ndax jigéen la yooyu dinañ ko gis nga xam ne ay allazi allati yooyu yëpp insha allahu jarul ñuy anticiper dinañ ci ñëw ci biir cours yi bu jotaayam jotee insha allahu taala comme xarbun xarbun tamit ci arab jigéen la moo tax ñu naan istaddatil xarbu mooy xeex ba tàng na istaddatil xarbu wala euh, loolu day wane ne istaddat comme ni ñu amee woon kuwi rat istaddat alxarbu ndax féminin la bu doon góor la dañ naan istadda stadda kon loolu ay turu féminin la léegi nag bi nga ma ne mais léegi taxawal man góor sax léeg-léeg neex naa xàmmee mais ana lan la ñuy xamee ne hein lii nii féminin la wala du féminin mu ne la loolu laay tontu alaamatut léegi nii la ko tudde alaamatut ta'niisi az-zaa'idatu wala nga ne si alaamatut ta'niisi zaa'ida alaamatut ta'niisi zaa'idatu wala si ta'niisi ida ndax booy kii booy liir noonu ngay liire mooy bu dee arab fin yi doo leen liir mais booy jàngale walla nga bëgg wax wax du gën leer wala ci poésie léeg-léeg dañ koy permetre ngay wax fin yi ngir topp rim bi mais kon dañuy jàngale nii mooy dañuy njëkk a liir fin bi après ñu liire ko kon ni nga xamante ne ni noonu la kon nañ dem bu njëkk bi ñuy liire alaamatu ta'nifi zaidatu deuxième alaamatu ta'nifi zaida nga xam ne taa bi duma ko liir zaida laay wax moo tax nga naan euh, ay mumaddada mumaddada waxoo mumaddadatun comme loolu euh, kon mu ne kon alaamaatu mooy màndarga mooy signes yi nga xam ne day wane indice yi wane ne ak ta'niis yi wane ne lii de jigéen la ak azzaida yi nga xam ne dañ koy yokku ci fin wu noo bi ngir ñu xam ne jigéen la wala déet mu ne bi ci njëkk dinaa la ci indil ñett pour l'instant dina la ci indil mu ne nii nii naa la ci wan ñett yoo xam ne ñooy màndarga yi ñett yi ñoom ñooy mandarga jàppal mooy ne ñett yi mooy mandarga mooy signe yi wane ne lii de bu ma ko gisee ma xam ne ci li ëpp ma ràññee ne lii de ah kon nom yi ma gis féminin la mu ne la bu njëkk jàppal attaa ul marbuutatu attaa ul marbuuta attaa'ul marbutatu attaa'ul marbuta attaa'ul marbuta mu ngi jóge marbuta mu ngi jóge ci rabata rabata mooy yeew yeew takk attaché li tax nag ñu ne al marbuta taa bi nga xam ne nga xam ne taa taa liñ ci xam comme booy jàng alifun baun taaun taa boobu mooy ne du tëju day mel ni palaat bu ñu teg day xaw ubbeeku mel ni palaat après ñu def ñaari tomb ci kawam yu suspendre ci kaw ñaari tomb loolu taaboob ñun booy tàmbali di jàng alfaabe loolu nga taaboob ngay njëkk a xam mais ak taaul loolu dañ koy woowe comme mooy bi ci mooy dinañ ko gis après buñ paree ci li insha allah boobu la ñuy woowe ak taaul maftuha mooy taaboo xam ne dafa ub ubbeeku comme comme plate la wóorul mooy amul chapeau bu nekk ci kaw boo xam ne da da ko tëj moo tax ñu naan ko at taa ul maftuha mu ngi jóge ci fataha ubbeeku na taa bu ubbeeku fii nag taa bi ñu concerné nga xam ne ci màndarga yi wane ne lii de jigéen la tur bi jigéen la dañu koy yokk ci fin wu nom bi ak taa ul marbuuta moo ñu concerné taa ul marbuuta li tax ñu tudd ko mooy taa bi au comme bi ma wax sànq comme ah ba ta day ubbeeku bii day tëju mooy day nekk rond. bu dee taqaloowul ak dara nekk ci feewu moo bi day nekk rond comme rek ma jëloon benn dërëm dërëm ni muy rombe ma def ñaari togg ci kaw wala ma jël comme poire poire poire bi ñëpp xam rek ijaasatul ci arab ma jël benn poire comme ni poire mel noonu ma dindi cat bi mooy lool di nekk ci kaw comme si ma defoon fa ñaari tomb nag ci kaw suspendre leen loolu taa dañ koy binde niñ koy binde sax loolu la gën a nurool comme poire boo xamante ne nii bu dee dafa nekk ci fin bi te amul dara lu mu ci fin wu moo bi wala rek lu mel ni dërëm benn cercle ngay def dóor def ñaari point ci kaw suspendre ko ci kawam loolu lañ naan at taa ul marbuuta loolu moom mooy bu dee dafa nekk ci fin bi te taqaloowul ak dara mais taawul marbuuta dinañ am beneen cas mooy boo xam ne ci fin bi la nekk mais daa am lu mu taqalool mooy daa am lu mu taqalool ci kanamam la ci ginnaawam laata muy agsi moom comme bu ma nee comme rek bu ñu jëlee moom kaawam exemple am attaawl marbu ta tu to tu ta boobu day taqaloo ak taa bi léegi buy taqaloo moom da fay def taa bi da nga koy tëj doo ko ubbi mooy du ma def comme ah bàttan ñiy binde ta boobu ko binde noonu mais taab yi dama koy def moroom nga xam ne day taqaloo ba pare mais day ron day tëju tëju ko nag muy tëju moo tax ñu ne al marbuta taa bi nga xam ne dañu koo yeewu mu ne exemple kon foog naa taamar boota leer na mu ne exemple kabiratun mooy première euh, explication bi ñu def mooy kabiratun kaaf la ka laay bind ak baa bi baa bi yaa bi moo koy xëcc nga xam ne ci suuf laay maas baa ka euh, baa bi nga xam ne kabi yaa bi koy xëcc yaa bi nga xam ne duma ma ko maas ndax day xëcc ma def raa bi ra tun tun bi bu du taqaloog raa bi ndax raa bi boo fàttale ko bokk na ci lettres yi nga xam ne moom du nangu ko kole ci kanamam mooy bu xasee agsi dara du ko kole ci kanamam li ko li li koy féete kanam mooy bu nekkee nii nga war a bind leneen topp ci moom moom du taqaloog moom que du taqaloog moom kon taa bi bu ñëwee foofu taa bi day ron rek comme benn dërëm wala benn poire ngay jël tomb ñaari tomb ci kaw muy kabira tun wala kabira mu ne beneen exemple madrasatun madrasatun kabiratun pour egg kii bi ni muy signifie kabiratun mooy ku rëy mooy loo xam ne dafa rëy bu ma nee euh, haadihi haadihi bintun kabiratun mooy ne kii de une grande jeune fille une grande jeune fille mooy koo xam ne moom daal jeune fille bu mag la wala ma ne euh, zunu zunubuhu ay bàkkaaram de zanb zunubuhu plurielu zanbun mooy ay bàkkaaram de moom kabiratun akoñóoro yi moom ay bàkkaar yu mag rek lay def comme loolu mooy kon yu mag madrasatun madrasatun mooy école bu ma nee zahaba dem na xaalidun xaalid fan la jëm ilal madrasati ca école ba léegi madrasa mooy école léegi da ngay gis ne madrasa tun tun la jeexe tun boobu dafa tëju saa siin bi day taqaloo ak taa bi bi mu jeex bi jeexal muu bi loolu nag comme que day taqaloo ak moom kon da ngay tëj taa bi day nekk lu ron mais du rond rek nekk fële du taqaloo ak dara mais day taqaloo ak moom nga xam ne dañ koo tëj nga def ñaari point tomb ci kaw ñu ne madrasa tun taa almarbuuta bokk na ci li nga xamante ne ni ci màndargaay ne lii tur bii dama gis jigéen la kon jàppal mooy bu njëkk bi bi ci tegu mooy al aliful maqsuuratu wala al aliful maqsuura wala al aliful maqsuura lii mooy façon njàngi nii comme que comme ni wax sànq mu ne exemple aliful maqsuura ab yaa la yaa comme booy jàng ha wa ya yàlla lay yab yaa lay nekk ni ngay binde yaa boobu moom ngay bind ne yaa bi doo ci def ay tomb ci suufam déedéet doo def yaa rek ngay def sans mu am point du am ñaari point du ko am yaa bi ngay bind noonu rek dindi ñaari point yi lool mooy al aliful maqsura mu ne exemple loolu nag mooy day xëcc gis nga nee na la alif kon alif lan lay xëcc loo xam ne dañ koo maas ah? loo xam ne dañ koo maas fatha la alif di xëcc léegi aliful maqsuura mooy alif boo xamante ne nii ci xasara mooy loo xam ne dafa wàññeeku lu ñu wàññi loolu lay lay kii mooy alif bi moom moo tax tamit gis nga niñ koy bind yaa bi lañ jël yaa bi dindi point yi mu ne exemple bushra tur la am na ñu tudd bushra walla bushra bii nii mbégte lay tekki ndax bu dee tur surtout bu dee waa ji góor la boobu da gis ne kon tur bi mais bushra mooy mbégte lii de am mbégte hadihi bushra kabira lii de moom mbégte mu rëy la bu ma waxee lool comme bushra féminin la moom kon bokk na ci li ñuy wane ne kon ci màndarga yi wane ne lii kat moom siiñu féminin la boo xam ne dañ koy yokk ci fin bi ginnaaw bi ñu gisee taa al marbuuta taa bu tëju gis nañ al aliful maqsuura nga xam ne yaa ab yaa ngay bind te doo ci def point gis nañ exemple Bushra ak Salma Salma turu jigéen la wajaa ak Salma sa Salma ñëw wala ma ne Layla comme Layla. laylaa tamit turu jigéen la boobu bu ma koy bind du ma jël ne siin comme Salma bu ma ko doon bind du ma def siin ak laam ak miim ak alif alif buy xëcc noonu déedéet damay def yaa boo xam ne laay taqale ak miim bi boo xam ne du am ñaari tomb loolu noonu lañuy ñuy bindee Salma ak Bushra ak Layla yi nga xamante ne ni noonu lañu mel Salma Sulayma tamit ak yooyu yëpp Sulayma nga xam ne mooy tasghir mooy diminutif nga xam ne dañuy tuutal affaire bi buñ ne as Sulayma de mu nga nee moom mooy mooy Salma dañuy wax Sulayma tamit ci arab loolu insha allah tamit dinañ ko gis nan lañuy defe ak tasghir ak tamit yan ñan yan noo lañ ñemee def tasghir ak noo yi nga xam ne kenn du ko def tasghir comme turu yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam kon gis nañ deuxième ginnaaw bi ñu gisee ci màndarga yi wane na lii noo bu jigéen la attaul marbuta gis nañ al aliful maqsura muy yaabudul am point comme Bushra ak Salma léegi dernière bi dernier signe bi nga xam ne moom mooy wane ne lii jigéen la mooy al aliful mamduda alif bi nga xam ne dañ koy xëcc mais alif la boo xam ne day am benn hamza ca gannaaw day am mooy da ngay def alif comme ni ngay binde alif boo bindee comme a ba ta a boobu da ngay dindi hamza bi hamza bi au lieu nga def ko ca kaw ca kaw alif ba léegi nag da koy def ca gannaaw alif ba ci après alif bi boo bindee alif bi comme bu ma doon bind alif ak ra ra mooy topp ci alif bi fa ma waroon a def ra bi nag foofu noonu ci ligne ba foofu noonu nga xam ne mooy mooy topp après alif bi foofu laay def hamza bi loolu lañ naa daal aliful mamduda loolu tamit ci signes yi wane ne lii bu ma ko gisee ma xam ne noo bi comme bu ñu bindul ay noo ma wan ma yam noo ciy féminin ma gisee man noonu rek damay jàpp ne ah bii moom bii moom kii la féminin la mu ne exemple bayda u bayda comme mooy lu woo xam ne dafa weex comme bu ma nee daarul bayda fële ca Maroc daarul bayda xam nga daarul bayda li ñuy tekki sax mooy maison blanche mais Maroc am na foo xam ne noonu la tudd daarul bayda daarul bayda i mooy al bayda u mooy loo xam ne dafa weex mu ne exemple arbi beneen exemple après bayda u nga gis ne bayda u kon daa bi daat bi alif moo ko xëcc après alif bi nag da ngay am benn hamza ca gannaaw nga maas ko boo xam ne ci kaw ligne bi lay nekk mais du nekk ci kaw alif bi mu ne beneen exemple arbia u mooy bésu àllarba mercredi mais tamit da ngay gis beneen exemple mooy arbia u ayin bi alif moo ko xëcc après nga def hamza bi ca gannaaw ca ligne ba nga maas ko arbi'u samaa u tamit ci la as u asamaan moom c'est féminin ndax alif nga am bu xëcc miim ba nekk ca fële après nga def fa hamza bi muy samaa u wala as-samaa u loolu ñett ñooy màndarga yi nga xamante ne nii ñooy wane na lii foo ko gis pour l'instant jàppal loolu que lii moo moo bi wala non bi non bii non féminin la léegi nag exception yi nga xam ne surtout ci taayeeg yooyu taa marbuuta bi loolu après dinañu ko gis beneen yoon mais pour l'instant li jara jàpp mooy jàppal lii boo jàppee lii daal mooy jàpp nga li jara jàpp ndax dinañ gis ne am na exception comme Hamza ki tudd Hamza xam na Hamzatun la mais est-ce que jigéen la non kooku góor la Muawiyatun kooku xam nga muawiyatun ta marbuta bootala te góor la mais yooyu après nañ ko gis beneen yoon insha allah mais pour tey nga xamante ni beneen ci cours yi nga xam ne pour gën a ndax mooy premier cours muzakkar man mooy yu général yi ngay joxe doo joxe exception léegi ndax bañu a compliquer mbir yi mooy kon li ñuy jàpp mu ngi nii récapitulons alaamatu ta'nisi zaida wala nañ commencer ci almuzakkar kon almuzakkar mooy tur boo xamante ne nii day tegtale ni ki góor la comme ibrahimu xaalidun baytun hein kër ak usfurun picc yooyu dañuy wane ne wala nga ne asadun gaynde arnabun njombor yooyu dañuy wane ne lii ay góor la al muannas nag mooy tur boo xam ne day wane ne lii jigéen la féminin la comme bu ma nee ustaazatun mooy ustaaz bu jigéen mu muallimatun mooy maîtresse maître boo xam ne day jàngale te mu nekk jigéen maîtresse wala ma ne ruqayyatu mooy ruqayya wala ma ne zaynabu koo xam ne zaynab la tudd hindun kooku it jigéen la shamsun soleil naaqatun kooku it mooy gëléem nga xam ne yooyu mooy muannas léegi nag ki biir mu muannas muy féminin dafa am ay màndarga yoo xam ne ñoo lay wan ni ah jàppal moo bii de ma gis moo bii moowu féminin la mooy noo bi féminin la bokk bi ci njëkk mooy ci màndarga muy siñi taaul marbuta taabu tëju comme kabiratun azimatun jalilatun azizatun rahimatun ainsi de suite ak madrasatun euh, sayaaratun yooyu yëpp dañuy wane ne lii ay jigéen lañ bi ci tegu muy deuxième bi muy al aliful maqsuura comme Bushra Salma Sulayma Layla ainsi de suite yooyu dañuy wane ne nga xam ne yaalaay bind ca fin ba lay xëcc noonu Salma nga foog ne alif buy xëcc déedéet ab yàlla bu dul am ay tomb te kenn du ko maas maa bi rek ngay maas miim bi ngay def fatha mu jeex bu ci mujj muy al aliful mamduuda muy alif boo xam ne day am benn hamza ca gannaawam comme bayda arbia asamaau ainsi de suite kon loolu mooy li nga xam ne moo jëm ci al mudhakkaru le masculin wal muannasu et le féminin léegi tamrin tamrin mooy exercice kon exercice baa ngi mu ne ci suuf am na lum def mu ne attention bi en français la ko bind guléet mu ne ces signes du féminin sont en plus des trois lettres de la racine mu ne boo seetloo exemple yiñ la jox fii yépp mooy ne signes yi nga xam ne mooy taa bi wala alif ta marbuta wala aliful maqsuura mooy yaa bi nga xam ne du am tomb wala al aliful mamduuda alif bi nga xam ne day am hamza ca gannaaw mu ne signes yi nga xam ne ñooy signe féminin da ngay gis ne bu ñuy ñëw dañuy ñëw ci loo xamante ne ni moo bi mooy moo bi nom bi day composé ci trois lettres wala lu ko ëpp en plus des trois lettres de la racine nga xam ne comme exemple bay daa u am nga baa bi yaa daad bi ak alif bi mooy non ak baa bi ak yaa ak daad nga xam ne ñett ngoog baa baa bi yaa ak daad bi nga door a am alif mamduuda daa u dóor a ñëw aa u boobu nga am baa bi shiin bi ak raa bi alif bi nga xam ne mooy dañ koy bind aliful maqsura yaa bu amul tomb dóor ñëw comme kabiratun tamit loolu madrasatun xoola madrasatun moom ëpp na mooy kon léeg-léeg mu ëpp ko miim bi daal bi raa bi siin bi nga xam ne ñaataangoog ñeent taa bi dóor ñëw kon loolu la doon def attention pour attirer sa mais tamit am na yeneen comme yi la wax sànq samaun sama un moom da gis ne sama un mooy asamaan siin miim rek alif beeg kële dóoru ñëw te yooyu noonu euh, ci féminin yi la bokk kon tamrin muy exercice mu ne bayyini zakara ah non bayyinil bayyinil muzakkara wal mimma yati bayyin xam nga affaire bi lii la woon mooy dañuy def liaison bay bu dee damay taxaw dama naan bayyin al muzakkara wal muannasa mimma yati mais bu dee damay def lieson dama naan bayyin nil muzakkara du ma wax bayyin al ndax boobu damaa def wasl bu ma defee liaison il faut te noonu la ñuy liire dama naan bayyinil muzakkara du ma wax bayyin al muzakkara ndax ñaa loolu mooy bu dee dama taxaw nag man naa bu ma nee bayyin taxaw al muzakkara waaw mais bu dee damay kon bayyinil muzakkara laa du ma am ne bayyin al muzakkara déedéet ci benn suuf déedéet bayyin ci la bayaan jóge mooy leeralal ak tamit le kii boobu nga xam ne dafa bokk ci balaaxa ilmul bayaan mais daal bayyin mooy leeralal waneel mooy indiquer al muzakkara yi nga xamante ne nii ay góor lañ mooy noo xam ne góor lañ wal mu annas ak noo yi nga xam ne féminin lañ mimma yati ci yii di ñëw mooy ci tur yii di ñëw mu ne la tur yaa ngi jàppal makkatun makkatu boog makkatu mooy premier mot makkatu mooy makka alfiilu alfiilu mooy ñay éléphant bi ci tegu darsun mooy leçon darsun mooy leçon bi ci tegu muhammadun mooy muhammad muhammadun mooy muhammad bi ci tegu at-tilmizatu mooy élève bu jigéen bokkul ak une élève bu doon une la du am yooyu tamit dinañ leen gis nga xam nañ lañuy Euh, nan laay différencier entre l'indéfini et le défini yooyu tamit insha allah dinañ ko gis at tilmisatu kon mooy élève bu jigéen une élève non mooy l'élève boo xam ne jigéen la nag kon at tilmisatu léegi bi ci mooy l'élève kon bu jigéen bi ñu tegu madinatun mooy ville wala madi buñ ne woon al madinatu boobu mooy madinatu Tayba bële bu yonent bi sallallahu alayhi wa kon madinatun mooy dëkk mooy ville une ville bi ci tegu salma salma salma boobu mooy bi ci tegu bi ci tegu mooy xadraa u xadraa u xadraa u mooy verte mooy lu verte couleur vert par exemple bi ci tegu xisaabun xisaabun xisaabun xisaabun mooy comme bu wolof yi naan dinañ ko isaab mooy dinañ ko régler xisaabun mooy ak calcul mooy dinañ la ak dañ koy woowe mooy xisaab loo xamante ne ni dañ lay régler mooy ak régler xisaabun laylaa laylaa mooy laylaa ji turu jigéen ah, ah, astaghfirullah maa ngi wax affaire bi sax ah, boobu kon may naa la ko ndax dégg nga ko mooy boo koy defaat nag kon mooy waroo cee juum boo ci juumee moom mooy il suffit rek nga dégluwaat ko ndax wax naa ko alximaaru mooy bi ci tegu alximaaru alximaaru mooy mbaam sëf bu yi nekk ci kër yi mbaam yi naan yi kii kii rek ci kër yi waaw mooy xam laan xamraa u bi ci tegu mooy xamraa u xamraa u mooy loo xam ne dafa rouge couleur bu rouge maa un maa un maa un mooy ndox lu mooy ndox mi ñuy naan bi ci tegu jaa'izatun jaa'izatun jaa'izatun jaa'izatun mooy cadeau comme ma ne jaa'iza lañ ko jox jox nañ ko benn cadeau Zaynabu bi ci tegu mooy bi ci tegu Zaynabu tur la bi ci tegu Bushra Bushra moom it tur la mooy mooy am mbégte Baydaa'u mooy bi mujj Baydaa'u mooy lu weex comme niñ ko waxoon kon yii nii la la wax yii nii mu lim nii léegi waneel ci exercice bi ana ban moo ciy féminin ak lan moo ci masculin loolu pour bii di ñëw la insha allahu taala kon ñu jàll sans tarder mu des kon al qawaidul qawaidul imla yi kon ñu ñëw kon pare nañ ci cours boobu kon cours bi ñu gis seen tey mooy al mudhakkaru wal muannasu le masculin et le féminin walillahi alhamd j'espère que leer na bu leerul rek après nga laaj bi ci tegu mooy at taa ul maftuuxatu wat taa ul marbuuta nga xam ne lii mooy ci règle imla yi les règles de la al imla mooy dictée am laa mooy dictée la mu ne at taa ul maftuuxatu kon na léegi mooy kon fii ñu nekk testant bi mooy léegi li ñuy jàng fii mooy règle dictée nan laay bindee buñ ma nee aïchatu nan laay bindee aïchatu baytun nan laay binde tun mooy taayooyu dégg nga aishatu baytu bintu léegi taayooyu nan laa koy binde ruqayatu hein ustazatun hein kibritun mooy nan laa koy bindee ifritun nan laa koy bindee taa yooyu ngay dégg ci yooyu lañ jëm mooy at taa ul maftuhatu wat loolu mooy cours règle règle imla moom la gis tey bu soobee yàlla kon attaa ul maftuhatu wattaa ul marbuta attaa ul maftuhatu wattaa ul marbuta wala nga jàng ko jàng bu njëkk bi attaa ul maftuhatu wattaa mu ne nag ci lii nga leen di fekk ak taaul maftuuxa mooy taabu tijjeeku wax nañ ko sànq ko ah ba taa boo xam ne dafa mel ni benn plate bu ñu teg nga xam ne dara tëju ko ñu def ñaari suspendre ñaari point ci kawam ci digg bi loolu la ñuy woowee taa maftuuxa mooy bu ubbeeku taa marbuuta mooy bu tëju comme niñ gise woon sànq ci ay kabiratu nag yooyu mooy boo xam ne dafay ron boo xam day taqaloog dara ci kanamam wala du taqaloog leneen loolu mooy bu tëju taabu tijjeekoog taabu tëju nañ lañ leen di binde mu ne di fekk ñu koy temps yooyu nag fan nga leen di fekk ba nga xam nag nan lañ koy bindee mooy léegi danga may rassurer gisoon nañ ca cours bu njëkk ba boo fàttale ko waxoon nañ ni arabe daa am li ñu naan verbe no phrase phrase dañ ne woon day composé wu ci no mooy bi ñuy wax alkalaamu xam nga al kalaamu dañ ne woon mooy al huwal jumlatul mufiida mooy mooy mooy mooy mooy phrase bu jaar yoon rek léegi dañ ne la woon day composé ci xaraf xaraf mooy araf nga xam ne day nekk araf mais tamit day nekk day composé wu ci nom ak verbe ak xaraf nom bi mooy nooyi verbe bi verbe xaraf mooy les particule comme ay ilaa ak yu mel noonu léegi mu ne la nag taa yi di nga ko fekk ci fil af'ali mooy plurielu fi'lun fi'lun pluriel bi mooy af'alun di nga ko fekk kon ci verbe yi mais tamit di nga ko fekk fil xuruufi ci particulier ci xarafi yi waaye di nga ko fekk fil asmaa yi ci tur yi kon nga gis ne di nga ko fekk ci lépp mu ne kon nañ dem li ñuy njëkke nag mooy taa maftuuxa moom la ñuy njëkkee door a gis taa marbuuta taa maftuuxa taa maftuuxa la la ne di nga ko fekk mooy taa bu ubbeeku di nga ko fekk fil af'aal ci verbe yi mais di nga ko fekk fil xuruuf yi ci particule yi mais it di nga ko fekk fil asmaa yi ci tur yi léegi kon mu ne ñu dem. fil afaali mu nga ne ma waa léegi fil afaali bu dee ci verbe yi nan lañ koy binde mu ne fan nga koy fekk par exemple nan lañ koy bindee mu ne taaboo boo ko fekkee ci verbe verbe boo gis ñu lay tuddalu taa xamal ne taa boobu taa maftuux la jàppal lool loolu lay wax ni exemple zahabat comme gisoon nañu loolu conjugaison bu ma jëlee hiya moom de elle dem na elle est partie ou fi'lu maadi gisoon nañ ko al fi'lul maadi yi gisoon nañ ko mooy hiya dhahabat wala ma ne ana man de dhahabtu ta boobu ngay dégg moom it taa la jàppal lool verbe foo ci déggee taa bu boo xam ne mooy nekk ca fin ba jàppal ne taa maftuuxa la mooy bu ubbeeku noonu lañ koy bindee kon bu digte ñëwee loolu waroo cee jum mu ne kon fil xuruuf yi dinañ ko fekk tamit ci particules yi mu ne la par exemple layta comme bu ma naan layta chenre yi ala layta shi'ri yi exemple comme yooyu ala layta comme layta nga xam ne comme bu ma bu comme ba kéroon yaa laytanii wa qaala kaafiru yaa laytanii kuntu turaaba ay woy wa suñu borom alxuraan wa mu ne al yéeféer bi bu yawmal xiyaame mooy foog naa suuratu naba yi wa kaafiru yéeféer bi ne yaa laytanii aka neexoon waay yaa laytanii waay aka neexoon kuntuma nekkoon de turaaban suuf koo xam ne ci kaw suuf boo ko masee wax yow yow yow mbaam nga mu nar a xeex ak yow yow kii nga mu nar a xeex ak yow wala sax mu dóor la bal ndax loolu mais comme que keroog bés boobu bu gisee ñuy rab yi ginnaaw bi ñu leen yàlla dekkilee ba ku nekk fay xar ma nga xam ne daa amoon ay béjjën comme ni ko Nabi sallallahu alayhi wasallam wax ñu delloo ko ay béjjén mbëkk xar mam amul ba amul woon béjjén fii ci àddina dañuy dekkil beneen ñoom ñaar ñëpp ñu jox xar mali ay béjjén moom du am béjjén xar mais fayu bu ñu baree nag ba ñu fayu yëpp gis maandu teg suñu boroom nga xam ne mënoo koo takk ci lépp lay dox nga xamante ni nii ba mu paree nag après nag ñoom ñu war a nekk suuf yéeféer bi bu gisee animaux yi di nekk suuf moom nag mu ne yaa lay tën yi ay yaa lay tën yi yaa laytani waay waay aka neexoon waaye ma nekk turaaban suuf kon animaux yi mooy layta boobu layta mooy loolu mooy kon boo déggee layta taa boobu noonu xam nga layta xarfa la boobu noonu ta boobu xam ne ta boobu taa lan la maftuuxa la boo amoon tamit yooyu dangay xam ne kon taa maftuuxa lañ koy binde ci xaraf yi léegi kon mu ne fil asmaa yi dinañ ko fekk tamit taa maftuuxa di nga fekk ci tur yi euh, par exemple mu ne ci ñetti kaa lay nekk ci tur yi taa maftuuxa ñetti kaa lay nekk kaay ma wax mooy taa bu mu ne bu njëkk comme xuutun xuutun mooy jën xiitaan mooy pluriel bi xiitaanuhum yawma sabtihim shur'an boobee alxuraan di wax xuutun faltaqamahu alxuutu wa huwa mulim yonente Yàlla Yunus alayhi wa ala wa ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wa azka azka taslim moom par exemple xuut mooy jën wu mag comme genre ay baleine yooyu bintun mooy jeune fii mooy ab xale walla rek ñu ne doomu diw ñu ne xadijatu bintu muhammad xadija doomu muhammad la comme bintu wala bintun bintun loolu tur la nga gis ne tur la mais taa bu taa maftuuxa la taa buñ ubbi noonu koy bindee zaytun moom it mooy huile mooy diwlin nga xam ne kooku tamit taa bu taa maftuuxa la yi ay tur léegi nga ne ma mais mais mais eh, attends attends mais yow lii lii lii da ñëw rek wax nii en règle bi alors sois plus clair ndax lii da ñëw rek wax. ma ne la waa bu ma agressé incha allah dinaa la leeralal bu ci yàlla àndee mooy ne lii la règle bi lii la mooy boo gisee benn nom boo xamante ni li ko jiitu avant taa bi taa taa bi fin taa jeexe noonu taa bi pour l'instant duñu wax taa maftuha duñu wax taa marbuta taa rek ndax comme ko xamagoo ni ñu koy bind règle bi laa lay jox nga dégg ñu ne la bintun taa boobu ngay dégg. pour nga mën koo def taa maftuuxa da ngay xool est ce que li ko jiitu sukkoon la wala déet bu dee sukkoon rek nga xam ne taa maftuuxa la kon léegi leer na bin léegi bu ma nee la bintun da ngay xool tun dégg nga tun boobu da ngay xool est ce que avant tur la nga ne waaw loolu laa jëkk a xool léegi deuxième processus bi li topp ci deuxième procédé bi mooy damay xool est ce que premier mooy damay xool ndax tur la mu nekk tur ma ne ah waa bintun tur la. léegi beneen bi may seet mooy damay xool est-ce que li ko jiitu sukkoon lañ commencé walla déet ma xool nuun bi sukkoon lañ ko def ndax dama ne ën bin tun kon ma ne kon taa maftuuxa koy binde leer comme beneen exemple bi mu joxe zaytun zaytun yaa bi sukkoon lañ ko gi te moo jiitu moo topp ci moo jiitu taa bi kon nga xam ne kon taa bi taa maftuuxa la léegi nga ne ma muy xuutun ma ne la xuutun gis nga waaw boobu di xëcc waxoon nañ waaw mooy xëcc luñ maas damma waaw moom àttey sukkoon la yor moo tax waaw boo xam ne mooy waaw buy xëcc moo tax may wax paa waaw bu ñu maas fatxa wala kasra wala déedéet bu ñu ma waaw buy xëcc wala yaa yoo xam ne day xëcc lu ñu maas kasra ci suuf walla alif boo xamante ne nii day xëcc lu ñu maas fatxa ci kaw ñooñu at tey sukkoon lañ yor moo tax moom du ñu daje moom doo gis ñu def benn alif buy xëcc ba pare moo bi ci tegu commencé sukkoon déedéet loolu du am ci arab ndax ñaar yooyu duñu daje iltiqaa us ni loolu amul ci arab mooy ñaari sukkoon duñu daje léegi moo tax mu ne la kon xuut dañuy considérer ne xuutun xaa waaw bi da koy xëcc waaw boobu dañuy considérer ne rek sukkoon moo nekk ci kaw ndax àtteem la yor moo nekk avant bi moo tax ñu koy bindee noonu comme si tun si ne mooy lan mooy bu may bu ma sitta si tun boobu lan moo tax ñu koy bindee léegi nag maanaam dangay xool ci kanam est-ce que li jiitu taa bi mooy compter cinq six six six mooy sittun léegi damay xool li ko jiitu est-ce que sukkoon la ma dégg sit it tun kon ma xam ne kon loolu taa maftuuxa la loolu mooy premier bi deuxième bi mu ne taa bi waxoon nañ la trois cas bu dee ci tur yi bu njëkk bi mooy comme boo xam ne sukkoon moo ko jiitu ba pare taa bi ñëw boobu kon loolu day nekk lan taa maftuuxa wala mu nekk alif moo ko jiitu alif moo ko jiitu ba pare alif bi taa topp ci mooy yi nga xam ne rek yii nii manoon nañ ko wax sax ci njëkk bi am na yuñ ci gis comme xóotul mooy yoo xamante ne nii yii nii yëpp mooy yoo xam ne soit mu nekk sukkoon moo ko jiitu wala yi nga xam ne day yor àttey sukkoon comme alif ak waaw nga xam ne bu dee day xëcc alif mooy bu dee day xëcc loo xam ne dañ koo maase fatha waaw mooy loo xam ne dañ koo maase lan dañ koo maase damma mu ne kon deuxième bi mooy loo xam ne alif moo jiitu taa bi dóor a ñëw mu ne fil jam'il muannathi saalimi fil jam'il muannathi saalim al jam'ul muannath as saalim al jam'ul muannas as-saalim ko dinañ ko gis insha allah ci façon ni ñuy defee pluriel ci arabe la al mu muannas mooy pluriel boo xam ne dañ koo jigéenal dañ koo jigéenal as-saalim li tax ñu tuddee ko as-saalim dinañ ko gis buñ ci accès mooy bu mucc mu ne mu exemple muslimaatun pluriel yi mel nii yépp moom lañuy tudde jamoo mu annas saalim muslimaatun mu'minaatun qaanitaatun taa'ibaatun aabidaatun saa'ihaatun yooyu yooyu yépp xaatun yooyu noonu lañuy woowe jam'ul muannas as-saalimi al jam'ul muannas as-saalim boobu mooy aljamul muannasu saalim kooku noonu moom lañuy woowe nga xam ne alif lay jiite mooy pluriel lay doon nag comme muslimatun muslimatun mu'minatun mu'minatun qaanitatun qaanitatun taa'ibatun taa'ibatun raakibatun par exemple loolu alif boobu ak taa mooy kon gis nga deuxième bi mu la wax dañ alif taa bi doon bu boobaa taa bi taa maftuuxa bu ñu ubbi lay doon comme muslimaatun mu'minaatun nga xam ne alif yi dañuy xëcc miim bi après taa bi dóora ñëw yooyu tamit boo ko gisee da ngay xam ne maftuuxa la bi ci degu mooy boo xam ne waaw mooy troisième cas bi dernier bi nga xam ne waaw lay doon boo xamante ne nii day xëcc day xëcc lu ñu maas domm ak yaa bi yaa bi ci la ndax mooy yi nga xam ne dañuy xëcc mooy façon xëcc yu ñu rek nga xam ne alif day xëcc lu ñu maas fatha euh, waaw day xëcc lu ñu maas damma yaa day xëcc lu ñu maas kasra yooyu noonu bu ñu jiitoo ab taa rek xamal ne taa boobu moom taa maftuuxa la lañ koy binde mu ne exemple fii ba'dil asmaa ci yenn tur yi comme Beyrouth mooy Beyrouth capitale du Liban asimatu Lubnaan arab du wax libaande Lubnaan lay wax Lubnaanun Lubnaanu mooy le Liban Lubnaanu Lubnaan aasimatu buñ la nee maa hiya aasimatu Lubnaan mooy lan mooy capitalu Liban danga naan ma aasimatu Lubnaan Beyrouth mooy capitalu Lubnaan de mooy Beyrouth wala rek ma ñëw rek ne Beyrouth buñ ma ne maa asimatu Lubnaan maa hiya asimatu Lubnaan ma ne ah, ma ma ñëw rek ne Beyrouth mooy Beyrouth Beyrouth nga gis ne kon waaw bi day xëcc lan route bi ra raa bi bokk raa bi ruu waaw boobu di ko xëcc comme que moo jiitu taa bi kon da ngay xam ne taa maftuuxa la bu ñu ubbi mu ne beneen exemple ankabuutun wa inna awhanal buyuuti la baytul ankabuut mooy suuratul ankabuut wa inna bu buyuuti la baytul ankabuut yi mooy ne kër gi gi néeg yi gën a yi ci néeg yi mooy néegum jargoñ nga xam ne day nekk ci biir jàpp ne bu nekk ca salon ba yow nga tiim fii di ko gis day yaraax ankabut nga gis ne baa bi bu boobu li ko xëcc mooy benn waaw waaw boobu taamoo ci tegu nga xam ne kon waaw boo xam ne day xëcc bu ji bu bu toppee ci moom après waaw bi bu taa ñëwee da ngay xam ne taa maftuha la bi ci tegu mooy yaa bi yaa bi nga xam ne waxoon nañ yaa boo xam ne day xëcc lu muy xëcc moom lu ñu maas kasra la kibriitun comme kibriitun ak ifriitun ifritun wa qaala ifritun minal jinni boobee ci histoire yonent Yàlla Suleymaan alayhi wa ala nabiyyina afdalu salaati wassalaam nga xam ne ifrit moo nekkoon jinne jooju nga xam ne moo ne woon dañoo jëlal affaire bi laata muy jóge mooy euh, trône euh, Balqiis bi reine de Saba radiyallahu ta'ala anha kenn da koy jëli laata muy jóge place bi yonente la jataayu yonente yàlla Sulaymaan ba keneen ka alladhi indahu ilmul eh, moom kooku nga xam ne keneen ki moom dana ko bal xefal xib laa la koy indil ifritun moo njëkk a wax moom noonu lañ koy bindee nga xam ne rii raa bi ci suuf la day xëj daa am yaa ko xëj rii taa dóori ñëw da ngay xam ne kon bu boobaa taa bi taa maftuuxa la comme kibritun comme al kibritun ahmar turu téere la kon loolu mooy taa yi nga xam ne taa maftuuxa la léegi mu ñu ñëw ci taa al marbuuta mu taa bu tëju fan lañ koy bindee ndax lii ci reglu imla yi lañ nekk nekkuñu ci naan ay muzakkar ak muannas déedéet loolu taxu ñoo jóg fii naka lañu koy bindee bu ma ko déggee nekkuñ ci le masculin ak le féminin comme bi ñu doon wax sànq avant début cours bi bii ñu ngi nan laay binde mbir mi mu ne taa marbuuta mooy taa bi nga xam ne day tëju moom fan lañ koy fekk mu ne dinañ ko fekk ci moom duñ ko fekk ci tur yi tur yi noor ci kii maanaam astaghfirullah ci comme bële dañ ne woon dinañ ko fekk ci euh, verbe yi comme zahabat dinañ ko fekk ci particule yi comme layta dinañ ko fekk tamit ci noo yi comme yi ñu gisoon bee nag taa lool mooy taa maftuha taa marbuta nag moom dañ koy fekk fan ci tur yi ci tur yi moom lañ koy fekk ñoom du ñu ko fekk ci verbe du ñu ko fekk ci xaraf yi kon lool yombal na la mbir mi benn rekk a ci des mooy kon ci tuur yi rek lañ koy fekk mu ne fii ghayri ma dhukira takunu taa u taa an marbutatan fi aaxiri lismi fii ghayri taa taa an fi aaxiri ismi mu ne fii ghayri ma dhukira ci yeneen yi nga xam ne tudduñ ko fee ci yi ñu tudd ci tur ne noon bu bu nekkee noonu ci noon yi noonu la ñuy bind taa maftuuxa yi yépp yoo xam ne génn na ci cadre yooyu cadre yi lii la pour gàttal mooy ne boo gisee noo boo mën a gis ci arab jàppal lii bu dee li ñu njëkk a wax daa jàppal lii insha allah dina leer ñeenti cas la premier cas buñ la boo déggee ñu ne la kibritu bindal zaynabun no non xadijatun wala yu mel noon yow lenn ngay xool wala kibritun ifritun kii nga dégg taa daal sittun yu mel noon pour nga xam taa maftuuxa la wala déet wala aïshatun ndax taa maftuuxa la wala déet lii ngay jàpp ñeenti yi mooy damay xool bu njëkk est-ce que li njëkk ci avant taa bi di agsi sukkoon leen commencé wala déet bu dee sukkoon taa maftuuxa la benn ngokk ma xool deuxième bu ma gisul sukkoon ma ne xaaral ma xool bi ci tegu mooy ma xool ndax alif boo xam ne day xëcc la moo ko jiitu bu dee alif buy xëcc moo ko jiitu ma xam ne taa maftuuha bind loolu mooy deuxième bi ci tegu mooy ma xool bu ma dee xool naa gisuma alif gisuma sukkoon mooy luñ masron comme at bu ma gisee bu ma dee gisuma ne li ko jiitu sukkoon la ma jàll ci bi ci tegu mooy alif bu ma gisul ne alif buy xëcc la ma jàll bi ci tegu mooy waaw boo xam ne day xëcc bu ma xoolee muy du mu nekk waaw boo xam ne day xëcc mu bind taa maftuuxa bu dee du moom ma xool bi ci tegu mooy yaa boo xam ne day xëcc bu ma xoolee yaa boo xam ne day xëcc gisuma ko kon mooy bu ma ko gisul bu ma ko gisee mu nekk avant mooy taa bi avant muy ñëw taa li ko jiitu di yaa buy xëcc boobu damay xam ne taa maftuuxa mooy taabu beeku laay bind bu dee nag gis naa ñeent yi yëpp ma ma xool affaire bi gisuma ko ci rek léegi taa bi damay bind taa maftuuxa taa marbuuta mooy taabu tëju comme que kaa yee gisuma ci benn comme mooy kaa bi des mooy kon taa bi comme que yii yëpp nii lañ ko war a bind te melul te nekku fi kon léegi ci tur yi la ñuy wax de ci tur yi léegi damay xam ne kon lii taa marbuuta laa koy binde lool la lay wax ne la fii ghayri ma zukira ci leneen loo xam ne tudduñu ko yeneen yi ñu tuddul kaa yeneen kaa yi ñu tuddul fii yëpp takunu taa u bi day nekk lu muy nekk taa an taa boo xam ne marbuutatan taa boo xam ne dafa tëju la fii aaxiril ismi ci fin wu nom bi exemple madinatun mooy ville une ville nga xam ne dangay gis ne li jiitu tuub euh, tun bi lan la fatha la kon ma xam ne kon lii fatxa la du sukkoon du alif buy xëcc du waaw buy xëcc du yaa xëcc kon ma xam ne kon taa marbuuta la taa bu tëju laay bind madinatun bi ci tegu xadiijatun beneen exemple bu mu joxe xadiijatu ma gis ne jiim bi jala lañ commencé fatxa kon ma xam ne kon bokkul ci kaay ma bind tu boo xam ne taa boo xam ne taa bu tëju la sifatun mooy melo bu ma nee sifatu kada wa kada mooy melo lii ak lii bu may décrire benn mbir naan nii la mel nii la mel sifatun kon faa bi fatxa la lañ ko maas kon ma xam ne kon taa marbuuta la war a doon léegi pour jeexal insha allah kon loolu mooy li jëmoon ci ak taa ul maftuuxa taa bu ubbeeku ak wat taa ul marbuuta ak taa bu tëju léegi mu des benn affaire mooy tamrin mooy léegi kon damay dugg ci beneen phase mooy phase bi may dugg lan la mooy exercice mooy li muy jeexale saa su ne mu ne kon exercice kon tey dinañ am ñaari exercice yoo xam ne war nga koo def zid zid exercice bi lii la tamrin zid fil makaanil xaali yi taa an mu ne zid dollil ajoute mooy rajoutel ajoutel fil makaanil xaali al makaanil xaali yi mooy ci pointillés yi fiñ ko def nga xam ne bërëb la boo xam ne dafa wéet mooy dara newu fa mooy dañ koo dindi la fa taay fa waroon nekk binduñu ko moo tax mu ne al makaan place yi nga xam ne alxaali dañoo vacante dara newu fa mooy da la fa waroon a nekk ay moole yu bind de ay non yuñ bind mais taa ba fa waroon lekk ca fin ba dañ koo dindi léegi yow yow yaay xool léegi yow yaay xool ban façon taamoor moo ciy dem d'après règle yi gis léegi ban taa moo ciy dem est-ce que taa maftuuxa def mooy taabu bu beeku wala taa marbuutat moo fay nekk taa bu tëju mu ne la mu ngi nii mi atun mooy premier bi mi atun mi mooy cent téeméer jabarutun mooy deuxième bi jabarut comme naan al malakut ak jabarut bi ñu tegu xara jat xara jat bi ci tegu mooy aayatun aaya aayatun bi ci tegu mooy xijaaratun mooy yii tun yooyu ngay dégg ak yooyu yow yaa war a xool yan façon est-ce que taa buy tëju la wala buy tijjeeku moo far a nekk malakutun mooy doon wax sànq bi ñuy wax malakuut ak jabarut malakutun bi ci tegu mawtun mawtun bi ci tegu aayatun mooy plurielu aayatun aayatun bi ci tegu siqatun siqatun mooy siqa euh, bi ci tegu maata maata bi ci tegu uxtun uxtun bi ci tegu malikatun malikatun bi ci tegu mu'minaatun muuminaatun wala mu'minaatun ñaar yëpp lañuy wax bu la neexee nga ne muuminaatun wala mu'minaatun bi ci tegu layta layta bu mujj bi qaraat xaraat mi atun mooy cent jabarut mooy li nga xam ne dafa jëm ci buñ naan euh, force kii yi nga xam ne yàlla mi nga xam ne moom ndax ci jabr al jabru yooyu ko yooyu jabarut ay moo tax ñu naan malakut malakut mooy xam nga malakut dañ ci kanam mooy li nga xam ne dafa jëm ci euh, nu mu tuddati alamul malakut nga xam ne mooy moomeelu yàlla moomeelam gi nga xamante ne nii monde boobu nga xam ne dafa al al al euh, alamul malakut nga xam ne dafa invisible nga xam ne mooy buñ na nee ko asamaan yi loolu ci alamul malakut la bokk mooy manoo ñëw naan nii la mel nii mooy asamaanu juróom-ñaar ak yooyu xarajat mooy génn na aayatun mooy aaya mooy man mooy kii laaya comme li yonent yi di indi wala verset xijaaratun mooy xeer mawtun mooy dee aayatun mooy pluriel aaya siqatun mooy ku maata mooy dee mooy dee na uxtun mooy sœur malikatun mooy buur bu jigéen mu'minatun ay way ngëm yàlla yu jigéen layta moom gisoon nañu ko ci kaw qaraat mooy liir na léegi loolu mooy exercice yi pour tey insha allahu taala kon foofu ñu yem foofu bu soobee yàlla bii di ñëw muy neuvième cours bi ñu war a gis ci ni toftale ti livre bi mais ñun weesu nañ foofu ci jataay yiñ defagul mooy tamhidun lil mu'rabi wal mabni bu boobaa ci lañuy gis al mu'rab